dawaa'uhu ilmun bi annama xawaa takwiinuhu min albaraaya fi stiwaa falasta yaa axi tafuuqu axada li jahli xaatimati amrika gadaa mu ne dawaa'uhu kon waxoon na la kibru waaw rëy gi nëbb dëgg bañ dëgg waxoon na la këne rëy gravité bi ci nekk léegi nag dina la wax nan moo koy faj ndax xam nga gisoon nañ fii euh, temps yee euh, maa ngi la ko doon wax xadiis bi nga xam ne moom la rasulullah sallallahu alayhi wa sallam muy xadiisu al-qudsi bi nga xam ne ku mel ni ñoom imaamu muslim imaamu abu daawuda as-sijistaani rahmatullahi alayhi daal na koy solo na ko noonu al imaamu ahmadu ak al imaamu ibnu maaja rahmatullah alayhim bi xadiisu mawlaana abu hurayra radiyallahu taala anhu mu ne yonente mi alay saatu salaam nee na borom bi nee na alkibriyaau ridaa'i wal azamatu izaari faman naaza'anii waahidan minhumaa qadaftuhu fi nnaar voilà mu ne borom bi nee na alkibriyaau ak rëy ridaa'i mooy sama làmbaayum kaw wal azamatu kàntaa ak màggaay hmm? izaar yi mooy sama làmbaayu suuf man borom bi faman nazaani képp ku xëccoo waaxidan benn minhuma ci ñaar yi al kibriya ak al adama qadaftuhu dinaa ko sànni fi naari ci safara voilà waaw boobu kon nag affaire baa ngi noonu loolu moo tax rëy garaw moo ci gën a garaw ndax yow da bëgg loo xam ne borom bi kese la ñeel nga bëgg koo ràng sa bopp léegi nag kon nag ginnaaw loolu lépp mu ngi doon wax nag nan nga koy faje waaw mu ne la dawaa uhu ak xeebaate gi ah waaw xeebaate gi ci la wal isdirali ay insaan xeeb nit koo mën a ja gis xeeb waaw jàpp ne fii mu ne yaay modèle bi moom daal moom sawaay koo gis amal na ko sikk mais moom nag amul sikk loolu mooy rek man suy wër ma man ngeen wara topp ni man ngeen war a mel kooku kenn ginu koo rëy léegi daal ci gàttal mu ne léegi nag li koy faj mooy ilmun cam si xam ne bi am na maa xawaa li nga xam ne moo moom la moo làmboo takwiinuhu minal baraaya li nga xam ne ci ak nekkam ci mbindeef yi fistiwaa ñoom ñéppa mooy borom bi ni mu def fii ci jaam yi ci àddina bi defar leen tabax leen ñuy mbindeef yi fii fistiwaa ñoo yem waaw mooy ñoo yem yow <laughs> dina ko wax léegi li yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax yéen ñëpp a yem ci aadama ngeen jóge alayhi salaatu wasalaam te moom min turab léegi ana fan yow yow nga war a gën a ngeen ko war a gën ki nga xamante ne nii mooy sa mbokku jullit rek fan nga ko a gëne sa mbokku nit kese waaw même yéeféer bi sax bu dee yaa ko tane léegi wóorul ne yow yaa ko gën a loolu lépp sëriñ bi dina ko indi léegi kon nag mu ne kon nag il faut faire très attention waaw kon nag yow jaam bi da ngay xam ne ba nga xamee ne li fi nekk daal li mu ëmb fii takwiinuhu ak defaram ko li mu ëmb àddina bii suñu borom minal baraayaa lim fi def ci ay mbindeef fistiwaa ñoo yem voilà ma ne dara nga gënul parce que yow yow yow tuut couleur nga wala joolaa nga fenn nga gënul kenn way xanaa kon affaire bi faussé au départ léegi kon mu ne kon ak falasta kon nag yëgal ba nga xamee noone yii mooy ndax nga nga nga nga wér ci wàllu li nga xamante ne nii mooy feebar yi waxoon na la buntu bali ne la nag li ci gën a màgg mooy nga dellu ci sa borom waaw loolu moom mooy li ci gën a màgg mooy nga dellu ci sa borom tabaaraka wa taala yii yépp mën nañ koo delloo ci loolu le léegi nag <laughs> mu ne kon falasta mais yow dangaa nekkul yaa axi yow sama mbokk mbokk sama waaye ma ne yow danga nekkul hein tafuuqu ahada féetewoo kaw kenn laa wax wàcceel sa mbagg yi dammal la bu dee amoon ngay laaf siso te xam ne ma ne féetewoo kenn kaw lu tax li jëli xaatimati amrika xadaa mais ndax sawaay danga réere sa jeexitalu mbir ëllëg xamoo nan lay mujjee yow ku xamul sa ëllëg xamoo sax yow fii mu ne reer biñ lay waajal sax wóoru la ndax diñ ko reer waa képp koo xam ne noonu la toll moom noonu la mel est-ce que kooku war naa nekk jàpp ne moom fii ma ne moom moo gën kenn ndax mën naa dem ñu taajal ko reer wala ba mu koy defar mu ngi koy gis nu jekki woo ko wax ko musiba goo xam ne waxuma la reer mais lépp lay fàtte waaw kon nag mu ngi noonu kon mu ngi noonu kon lan moo fi jar yenn yi lan moo fi jar yenn yi kon nag xamal ne yow yaa axi yow sama mbokk sama nekkoo tafuuqu di féete kaw ahadan kenn laa wax waaw féetewoo kenn kaw waaw li ndax dangaa réer sa sa mbël sa sa mujj te yonente mi aleye sat bu gisoon nañ ko xadiis fan yee mu ne innamal umuuru wal wa wa innamal umuuru bil xawaatiim te dëgg dëgg mujjanteelu mbir yi mu ngi nekk ca jeexital ya waaw yow da ngaa xam nooy mujje xamoo ndax yéeféer ngay doon ndax yonent bi alei saatu salaam nee na rajo la ci jo xadis boobu lañ ko gisoon dina jëf-jëfu waa aljana waaw ba gaa yi jàpp ne sawaay fii mu ne moom pare na waaw moom kay ay mbiram moom moom moom bambem maase na suñu borom yóbbu ko mooy la nga xamante ne nii moom la bindoon ci moom lu jiitu kenn sawaay safara la jëm mu def jëfu waa safara daal di dem safara vice versa beneen côté bi kon yow nan nga mën a fi taxaw naan diw président Amérique sangam kooku ma ca safara te mu ngi dund daraa la ci leeru loolu kenn du ko wax voilà kon nag falasta nekkoo yaa axi e yow sama mbokk tafuuq di féete kaw ahadan kenn li jëx li ndax réeré xaatimati amrika sa mujjanteelu mbir xadaa ëllëg xamoo ëllëg lan la lan la ëmb ngir yow léegi nag muy continuer ba léegi di la wax ni liy faj li nga xam ne mooy rëy gi boo xamee yii yow gënoo kenn ndax yàllaa la bind bind ko kon nag léegi fan na ngëneel gi nekk waaw mooy la Iblis waxoon rek man maa gën sawaay maa gën aadama mii ndax xalaat xalaqta nii yow yaa ma bind moom bu doon sax na ne maa bind sama bopp ak lii mais yaa ma bind def ma lii kee nga bind ko def ko lee loolu nan la ci moom mu gën ko mën a nekk moo tax kon sëriñ bi taba eh, eh, radiyallahu anhu di continuer mu ne leneen loo xam ne dina tax nga mën a faj sa sa sa kibru gi nga nekk sa rëy gi mu ne thumma wa'idullahi fi nasil kitaab lil mutakabbirin shadidun bil adab mu ne thumma ginnaaw gi wa'idullahi gis nga tëkku gi borom di tabaaraka wa taala tëkku fii nasil kitaab ci yaxu alquran téereem bu màgg bi li mutakabbirin ñeel ki nga xamante ne mooy rëy rëylu shadidun lu tar la bil adab ci mbugal gi nga xam ne moom la ko moom la ko dig borom bi daldi dina koy dig koo xamante ne nii waaw inna allaha la yuhibbu kulla muxtaalin faxuur boroom bi bëggul da ko boroom bi bëggul moom ëllëg wallaahi yow moom doo rëcc waaw boroom bi li mu digee ci ay duma ki nga xamante ne nii moo rëy mooy réeréelu loolu shadiidun lu tar la bil adaabi ca buggal waaw waaw fa bi sa maswal mutakabbirin dégg ngeen ko fa bi sa ës ak a bon fa buy sa su booxun ma la maswaa mu jënteelu dëkkuwaayu almutakabbirin ñuy réeréelu keroog ca suuratu zumar gis nga bu leen fa dugalee ca biir sawara ya noonee lañ leen di tëje noonu lañ leen koy waxee kon nag xam nga ne loolu moos loolu tar na ci mbu ci ci ci tëkku gu borom bi tëkku ñi nga xam ne ñooy réeréelu léegi nag ba léegi mu ngi lay wax moom rëy yan problème yi tëkku borom bi ak yii nii mu ne naw déglul ba léegi moom rëy li muy def ngir mu mën laa faj nga lii ma lay wax nga man cee jaar faju mu ne wa walladi ahlaka iblisa la'in na'udhu minhuma bi ne wax wata gis nga moom rëy rëylu alladi mooy li nga xam ne moo tax euh, nit duñ ne sawaay daa rëy rëy ci ko comme ci jikko yu mel nii kenn du ko wax dañ naan day rëy rëylu voilà waaw parce que rëy borom bi rekk rëy waaw waaw waxuñu comme ku ku ngand ñu naan daa rëyu non waxuñu loolu mooy ci wàllu koo xam daa xeeb nit ñi jàpp ne moo gën ñépp di xool nit ñi de oo oh. waaw ba pare ak jikko yu ñaaw yooyu nekk ci moom dañ naan waa ji day rëy rëy yow parce que manu koo nekk waaw ndax borom bi la ñeel léegi mu ne wa huwa wa huwa alladhi te xamoo ne rëy mooy li nga xam ne moo alakoon iblis al la'in mi nga xamante ne moom lañu moom lañu rëbb mais rëy moo ko alak na'udu kon nag ñu ngi daw ci suñu borom di làqu min huma di làqu ngir mu musal ñu ci non seulement ci rëy ak ci iblis waaw bi naa dem ca suñu borom mi nga xam ne mooy suñu bo suñu borom al-mu'in nga xam ne mooy dimbali jaam yi ku rëcc ku am dimbal moo la dimbali waaw ñu làqu ci moom ngir muslu ci iblis waaye muslu ci rëy waaw xam nga moom la suñu borom doon wax ca suuratul baqara waaw bim ne wa id qulna lil malaikati isjudu li aadama fa sajadu illa iblisa abaa wastakbara wa kaana min al kaafiriin fàttalikul yow yonent bi aleyhi salaatu salaam ba suñu ba ñu nee lil malaikati ñel malaaka yi usjudu sujootal leen li aadama ñeel suñu maam aadama aleyhi salaatu wassalaam fa sajadu ñoom ñépp ñu rot daal di sujoot illaa iblisa wala wala daal ñu sujoot illaa iblisa ba mu des iblis abaa dafa bañ wastakbara mu rëy rëy lu wa kaana minal kaafiriin mu nekk ci ñi nga xamante ne ñoo weddi borom bi tabaaraka wa taala kon lii moo alak iblis moo tax suñu borom après mu ne ko uxruj génnal aywa génnal fii kon nag mu ngi noonee lii moo alak iblis mi nga xam ne al-la'iin wal iyaadu billaah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhaana rabbika rabbil izzati